fa qaala nabi sallallahu alayhi man akala min hadhihi shajarati fala yatiyanna al masjid waaw mu ne ku lekk ci garab gii nag bul jege masjid bi kon loolu c'était pour euh, ci euh, riwaaya imaamu li nga xam ne mooy euh, Ahmad rahimahullah léegi ñëwaat Seydina Anas ibn Malik rahimahullahu taala kon boobu wax nañ la Seydina seen sëriñ imaam Ahmad moo leen ci jiitu woon léegi al imaamul Buxaari rahimahullahu taala kitaabul azaan baabu maa jaa fi suumi an-niyyi wal basal ba léegi mu ne haddasanaa Abu Ma'mar ah indi na ko tamit ci kii quoi. kitaabul at'ima baabu maa yukrahu min as-sumi wal buqul mu ne haddathana ci bu njëkk bi kitaabul adhan abu haddathana abu ma'mar mu ne netta abu ma'mar da abdullah ibn amr ibn abi al-hajjaj maysara abu ma'mar al-basri at-tamimi al-minqari mawlahum rahimahullah génn àddina 224 rahimahullahu ta'ala qala haddathana abdul warith mu ne nettan Abdul Waaris ne Abdul Waaris ibn Sa'iid ibn Zakwaan at-Tamiimi al-Anbari mawlaahum Abu Ubayda at-Tannuuri al-Basri rahimahullah gane àddina cent deux génn àddina cent quatre-vingts rahmatullahi alayhi qaala moom nag mu ne an Abdul Aziz moo ko jëlee ci Abdul Aziz ibn Suhayb Abu Hamza al-Bunaani mawlaahum al-Basri al-A'maa rahimahullah génn àddina cent trente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 laahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi suum benn waay moo laaj Seydina Anas ne ko lan nga dégg yore saa saam di wax ci wàllu lu jëm ci laaj laaj fa qaala Seydina Anas ne ko qaala an-nabi sallallahu alayhi ne ko yeneen saa saam nee na man akala min hadhihi shajarati fala yaqrabna fala yaqrabna ah na yaqrabna aw la yusalliyanna maana mu ne képp mu ne ko ah man di dégg naa yeneen saa saam mu ne képp koo xamante ne nii ah, lekk na ci garab gii moom bum ñu jege walla boog mu ne bum jullit ñun waaw kay <laughs> waaw Allahu waaw waaw loo ah, léegi loolu la ko ëndee fii quant à imam Muslim pour ñu def lu gaaw imaamu muslim rahimahullah kitaabul masaajidi baabu wa mawaadi'i salaa baabu nahyi man akala suuma mu ne wa haddathanii Zuhayr ibn Harb ñëwaat na nu Shaddaad al-Baghdaadi Abu Khaythama an-Nasaa'i nañ la moom imaam muslim jëlati ñoom ëpp mille hadis Zuhayr ibn Harb moom tey rahimahullah gane àdduna 160 génnaat na 232 gis nañ ko ci hadis bële. qaala haddasanaa Ismaaïl mu ne yaani ibna Ulay ibna Ulayya mu Ismaaïl ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi si yowoon ci ibn Ulayya Abu Bishr euh, boobu bëggu ko woon nag cent dix la gane àddina génnaat na cent quatre-vingt-treize rahmatullah alayhi an Abdul Aziz wa huwa ibn Suhayb gis nañ ko sànq annahu su'ila Anas an thuumi fa qaala radiyallahu anhu qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man akala min hadhihi ash-shajarati fala yaqrabanna wala yusalli ma'ana voilà bii la imaam wala yusalli maana bii la imaamu Nawawi indi fee mais bee wala yusalliyanna hmm? bii wala yusalli maana léegi bu Seydina Anas baa ngi noonu léegi nag mu des bu mujj bi Seydina Jaabir bi mu ne wa an Jaabirin mu ne mu ngi jële ci Seydina Mawlana Jaabir ibnu Abdillah da ngay xam ne hadis mel nii Seydina Abu Hurayra daal na koy solo ah voilà sahaaba yu bari ñoo ko hmm? akbar léegi léegi nañ xool bu sëy naa jaabi man akala suuman aw basalan falyatazil na aw la aw falyatazil eh, masjidana Allahu akbar léegi loolu léegi foofu premièrement mooy dane rawahu dane muttafaqun alayhi léegi est ce que ñoom dong ñoo ko solo ñu ne la di di al imaamu Ahmad jiitu woon na leen seen sëriñ waaye na ko noon al imaamu Abu Daawuda at-Tirmidhi wa ibn Maaja mooy rawana fi al-jamaa moo ko solo al-imaam al-Bukhaari rahimahullah indi ko fu bari ah, lépp kitaabul i'tisaam indi na ko foofu bi sunna bil kitaabi wa sunna waaye ko kitaabul adhaan leen di yu bari léegi nañ xool foofu benn rek ah nañ xool ci kitaabul adhaan ci jël benn mu ne haddathana baabu ma jaa fi suminniyi wal basal mu ne haddathana Sa'id ibn Ufayr imam al-Bukhari mu ne nettali na sunu sëriñ di Sa'id ibn Ufayr di Sa'id ibn Kathir Sa'id ibn Kathir ibn Ufayr ibn Muslim ibn Yazid ibn al-Aswad al-Ansari mawlahum gane àdduna 146 génn àdduna 226 am na wuute rahimahullahu ta'ala qala haddathana ibn Wahb mu nekk ñett mooy ibn Wahb di Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri al-faqih rahimahullahu gane àddina 125 génn àddina 197 an Yunus boo ko jëlee ci Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli al-Umawi mawlahum rahimahullah génn àddina 159 am na wuute an Ibn Shihab mu jëlee ko ci Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zurah ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr gane àddina la cinquante génn àddina cent vingt-cinq rahimahullahu ta'ala za'ama Ata mu ne Ata nee na muy Ata ibn Abi Rabah Aslam al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad ah, ah, al-Jumahi mawlahum al-Makki gane àddina la vingt-sept génn àddina li nga xam ne mooy la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 mu ne yeneen saa saam nee képp koo xam ne lekk nga laaj bu ñorul walla soble bu ñorul nag ñu sori ah fal ya'tazil na aw qaala fal ya'tazil masjidana wal yaqun fii bayte na sori suñu jàkka yi te mu toog këram na des këram <laughs> waaw mu ne wa anna nabiyya te yeneen saa salaam utiya des koo indil bi qidrin ci benn cin waaw benn ndab boo xam ne dañ koo yàqal yeneen saa saam dañ koo yàqal <laughs> fii xadiraatun min al min buqul fekk am na ay légumes yu bari yu nekk ci ci ci ci ci cin bi ñu indil yeneen saa salaam mooy liñ ko yakkal plat bi <laughs> oh loolu daa baax di di yakkal nit ku baax nit ku borom xam-xam ak ku mu seetlu loolu daa yàgg ci àddina bi loolu boo ko defee di ci kii li nga xamante ne làmb li nga xamante ne mooy doxe li nga xamante ne nii mooy hmm, eh, doxe sunna loolu wa voilà léegi nag. nee bi ñu ko yàkkalee indil ko loolu loo xam ne yu mel ni yëpp da cee bari woon mooy ay légumes yu bari ay fruits yi ñoomin sobleet gaa yépp yëpp a ngi ci woon ak yeneen ak yeneeni xeet <laughs> fa wajada yeneen saa salaam bi mu ubbee affaire bi daj ci benn xet goo xam ne mooy xetu soble yi wala fa xeet yooy lay doon fa sa alamu laaj <laughs> ne waaw lii lan fa uxbira bimaa fiihaa minal buqul ñu nettali ko li nekk ci biir wax ko li wëg lii wëg nangam ak nàngam lañ ci ne fa qaala mu ne ah qaribuha ila ba'd ashaabihi kaana ma mu ne jegeel leen ko sa ci kenn ci saxaabaam yi nga xam dafa ne woon ak moom kooku nag <laughs> mooy Abu Ayyub al-Ansari parce que mooy bi nga leen taasam dooru ñëw Medina hmm? waaw <laughs> nga xamante ne nii e, nga xam ne imaam Muslim solo na xadiis boobu ko wax waaw nga xam ne yonent saa buñ masoon a indi buñ defaree yonent bari saa saam ñam buñ ko indi woon moom Seydina Abu Ayyub moom doonul loon lekk même yi ñu yi ñuy togg ci kër gi lu dul yeneen saa saa la ñuy tegal bu lekkee ba pare ñu xool li mu fi mu lekk li mu kii ñu ciy jaaraat di lekk côté woom ngir am euh, daal di làmbatu barke bi waaw. léegi benn ñu tegal yeneen saa saa dañ ko ko doon tegal nag duñ teg nag tiim ko di ko xool comme loolu kenn du ko def doo tegal gan ak lekk ba pare toog di ko xool di ko xum di xool waaye yow loolu day tax da ko man nga ko gêner am doo du toute façon bu dee fayeen moom loolu gêner ko. nekkal fii ak nga nekk ci désert bee yem nga koy xool ak yëpp danaan teel affaire yi ba pare di laaj deuxième moom loolu garaawul mais ñëpp ne sont pas fayen quoi voilà am na ñoo xam ne boo leen tegalee dara ba pare toog nekk seen wet dañuy am problème mu lekk mooy da ngay tegal après dem voilà dugg ma mooy ma ñëw bismillah man ngaa tàmbali waaw man nga ni kii ñun doyar nañ ba pare après dem ba heure boo xam ne ba lu yàgg nga door a ñëwaat waaw moom da doon teg daal di Euh, après dem léegi nag bi nga xamante da ko tegal yonent saa salaam bu ñëwee ba war a yëkkati bool bi bu ko yëkkatee yóbbu euh, li yonent saa salaam defal ñoom loolu lañ doon lekk léegi sauf que da doon xool fi yonent saa salaam comme que loxoom la doon lekke mooy mawdi'u asabi'in nabi saa salaam fi ay baaraamam laaloon foofu côté boobu la doon <laughs> foofu la doon bëgg a lekk quoi <laughs> benn bés ñu teg affaire bi ba yëkkati bool bi jot ñu yëkkati ko gis ne yonent saa salaam laalu ci dara. ah fekk euh, bi euh, kii bi daa amoon laaj boo xam ne kenn toogu ko ci biir léegi Seydina Abu Ayyub ne ko waaye yoneen saa salaam fekk mu laaj ko mu ne ko non daa am lu ci nekk moo tax benn kii ne ko bu mu ko ko waxee mu ne ko yoneen saa salaam daa xaram mu ne ko déedéet waaye c'est que dama ko miinul loolu ba pare mu ne ko man yi man laa tunaaji damay déeyaaleeg koo xam ne yéen du ngeen déeyaaleeg moom voilà léegi nag am ñu ne malaaka yi lay wax parce que lii moo tax yeneen saa salaam ne euh, euh, ne ne moo tax mu ne qarribuha ila ba'di ashaabihi kaana maahu falamma ra'ahu karihahu akalaha qaala kul waaw falamma ra'ahu kariha aklaha bokk yeneen saa salaam bi gisee mbokk saaba <laughs> boobu mooy Abu Ayyub radiyallahu anhu lekkul affaire mun na ko lekkal lekkal kul fa inni unaaji man laa tunaaji c'est man damay déeyaanteeg koo xam ne doo déeyaanteeg moom moo tax parce que malaaka xet yooyu da leen di sonal sonal goo <laughs> <laughs> ay laaj ki yii moom bu kenn bu ñu toggul nga koy yëy kom yooy ay ay ay soble non loolu moom da leen di sonal waaw loolu loolu da leen di da loolu moom da leen di sonal quoi <laughs> waaw waaw fa innahu yunaaji man laa unaa euh, euh, man laa tunaaji kon loolu la ci gàttal quoi ah <laughs> kon loolu waaw léegi kon ci gàttal mooy loolu léegi euh, kon nii la ko al imaamul Buxaari yu rahimahullah gis nga man akala suuman aw basan falyatazilna aw qaala falyatazil masjidana mu ngi noon léegi nag ñu xool imaamu Muslim kanta moom rahima rahimahullahu taala moom ni nga xam ne noonu la ko ëndee moom ci Harmala la ko jële bunu Yahya <laughs> at-Tujibi mais nee na am na ci wa fi wa an ja mu ne wa fi riwaatin man akala al-basala wa suuma wal kuraas léegi nañ xool boobu rek nga xamante ne daa boole ñett yëpp am nga riwaay imaamul Buxaari yi moom amul benn bu ci am kuraas mais imaam Muslim yi rahmatullahi alayhi am na yoo xam ne daa am kuraas kuraas waxoon naa la mooy poireau <laughs> waaw <laughs> waaw mooy li nga xamante mooy Boiroux ah, léegi imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu nahyi min ak man akala suuma mu ne wa haddathanii Muhammad ibn léegi moom bu Abu Tahir bi dañ koo sute parce que boobu euh, waxul kuraas bi moo tax wa haddathanii Muhammad ibn Haatim mu jëlee ci Muhammad ibn Haatim ibn Maymuun al-Baghdaadiyu rahimahullah Abu Abdillah al-Marwazi al-Mu'addibu génn àddina deux cent trente-cinq rahimahullahu ta'ala qala haddathana Yahya ibn Sa'id gis nañ ko sànq mooy al-Hafiz al-Qattan an Ibn Jurayj mu jëla ko tay ci keneen Abdul Malik ibn Abdil Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ñi ne Abu Khalid rahimahullah am nañu ne nag moom Rumi la woon Rumi hmm? al-Umawi mawla al-Makki bi Ibn Jurayj génn àddina la cent cinquante Ah, ah, gane àddina la quatre-vingts rahimahullahu ta'ala qala akhbarani Ata gis nañ ko sa ibn Abi Rabah Aslam al-Qurashi an Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man akala min hadhihi al-baqlati as-sum wa qala mara man akala al-basala was-suma wal-kurrasa fala yaqrabanna masjidana fa inna al-malaa'ikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu dëm voilà kon léegi mbir mu ngi noonu lii mooy li nga xamante ne noonu mooy la affaire yi daal di dikke kon ci euh, hadith yi nii la ñëwee waa léegi mu des nag léegi kon ginnaaw bi gisee ñetti hadith yi walillahi alhamdu wal minna nga xam ne kon gis nga liñ bokk mooy dañuy wax ci koo xam ne lekk nga benn ci ñetti garab yii pa da nga leen di boole ah, benn kese yoo xam ne ñoruñu crudité cru nga ko lekk yëy ko yeneen saa sam ne bul jege jàkka yi ah. waaw parce que waaw <laughs> malaaka yi dañuy loroo ci nii nga xam ne doomu aadama yi dañuy loro loolu mooy lan mooy yow doomu adama yi ci boppam loolu xet goog di lor yow boo taxawee di julli ci sàppe yi ki nekk sa wet di nga tari tuuti ah manoo sa julli jépp nga tëj sa gémmiñ gi di ko ubbi tuuti te boobu mooy dina ne gunnaay ki nga xam ne moo nekk sa wet nga daal di koy lor te lorub jullit baaxut ah waaw lorub jullit bokk na ci nga xam ne dañ koo tere waaw walladina yu'duna almu'minina walmu'minati bi ghayri maktasabu faqad ihtamalu buhtaanan wa isman mubina la alquran o gaa yi nga xam ne ñooy lor alhamdulilah way ngëm yàlla yu góor yu jigéen ñi ci loo xam ne fàgguwuñu ko ñooñu yenu nañ ab duur ak bakkaar bu mag bon mooy di loraate ci sa xet gu naqari gi nga yor sa xetu gémmiñ gi loolu c'est tellement grave yeneen saa saa am ne kon nag képp ku fi def loolu bu mu jege suñu jàkk yi parce malaaka yi dañuy ndax malaaka yi dañuy teew ci jàkka yi ak fépp fu ñuy sikkare di fa tudd turu yàlla dañuy teew waaw te malaaka yi dañu sopp yàlla ba dañ koy am na ñoo xam dañ koy naan <laughs> mooy booy jàng alxuraan li yore saa saa waxoon ne booy jàng malaaka bi day jël gémmiñam dëpp ko ci sa gémmiñ ndax xaraf bu génn ci alxuraan mu jël lépp imaginer kooku bu dee xet boo xam ne day daq da koy daq waaye du jege foofu yëpp day daw <laughs> waaw loolu lu garaaw la léegi kon looloo tax yeneen saa salaam kon gis nañu lëkkaaleem ak bunt bi moo tax am na tere looloo tax xattaa ñi nga xam ne sax dañ ne fekk aju non julli mbooloo farata la comme zahiri yi bon ak riwaaye yoo xam hanbali yi en général mais ñoom waxuñu mooy julli jàkka ndax bu dee zahiri yi ñoom dañu jàpp ni julli jàkka farata la imam ahmad bu dee moom waxu boppam même bu dee xanbali yu bari ni naan julli jàkka julli jàkka mais moom dafa jàpp julli mbooloo mooy farata parce que lam ne woon ak mboqam ma nekk ci wenn kii julli ñu nodd ci jàkka ji ñu naan ko nañ te ñoo dem jàkka ji mu ne mais am nañ mbooloo nii loolu day wane ne kon moom daa jàpp ne julli mbooloo mooy farata mais mbooloo jàkka bi nag ñépp d'accord ni moo gën mais boo jullee feneen sa kër wala feneen tamit ngeen nekk mbooloo l'essentiel mooy def nga li nga xam ne mooy li waaw mais ku mel dañoo jàpp ne non ak ñenn ñu ànd ak ñoom ci fuqaha yi rahmatullah alayhi ak boroom xam-xam yi keneen noo julli farata julli euh, te loolu waxoon nañ fi masala boobu ba yeneen saa wax naan bu ma bañul euh, ñi nekk ci kër yeeg yooyu kononte kon ñi nga xam ne du ñëw àjjuma dinaa wax kenn mu taxaw ma dem daal di taxane ay matte taaw seen kaw gaa yi loolu day wane ne kon loolu farata la julli ñi ci kii bi ñëwoon naan ko saa man suma kër de. waaye bu tawee ak kii lëndëm gi daa am ku ma doon teg ku ma doon kii quoi gide di ma indi mais kooku daal amatumaak moom kii daal te fi ma dëkk daa sori te bu may ñëw léeg-léeg ndox yeeg ak yooyu ak lëndëm gi euh, daanaka du ma man a pour ñëw jàkka day metti yoneen saa salaam ne ko ndax man naa am ngàntoo mu ne ko waaw muy dem mu ne mu ne wool leen ma mu ñëw mu ne ko est-ce que buñ noddee di nga ko dégg mu ne ko waaw mu ne ko kon na nga yooyu yu mel noonu moo tax gars yi ne waaye waay waay waay loolu farata la waay ab silmaxa boo xam ne amatul ku koy jire te mbedd mi day lëndëm day bari ay kii amee ah, teewul loolu lépp yeneen saa ne ko ndax yaa ngi dégg nodd mu ne waaw mun a ñëwal mais kon loolu day war ne farata mais boo masala boobu taxawoon nañ waaw te loolu amaana li gën a dëgër mooy du farata parce que leneen saa sam doon wax naan fara julli kenn julliñ mbooloo moo gën a vingt cinq mais vingt sept ci julli kenn ki waaw loolu day wan ne kon julli kenn am na am na ngëneel bu amul woon du ne afdal ba pare di ko bàyyil dara waaye walilah alhamdulilah en tout cas ñëpp d'accord nañ ne julli ci jàkk ji moo gën même ñi naan mbooloo foo ko def baax na xam nañ ne mbooloom jàkk ji moo gën te loolu gisoon nañu ko léegi nag xatta ñooñu naan farata ñoom al ah, imam Ibn Hazm rahmatullah alayhim ñoom jàpp xam jàpp nañ ne te kii nañ ne képp ku lekk yii moom mooy dañ lay tere nga dem ci jàkka ji ngànt la ngir nga bañ a dem jàkk voilà fekk xet ga dañu Allahu akbar <laughs> moo ne imaamu Nawawi mu wax bi al bi mu ne hadis bi nag hada man akala min hadhihi shajarati fala yaqrabanna al-masajid mu ne hada tasrihun mu ne lii moom lu leer la bi nax yi ci tere guñ tere man akala suuma képp koo xamante ne daal lekk laaj gu ñorul yéyu ko wanax wi yu mel noonu mooy ñoomin poireau ñoomin soble ak lépp loo xam ne lu mel noonu la an duxuli kulli masjid dañ koo tere mu dugg bépp jàkk nag mu ne wa hada lii mooy mazhabul ulama kàppa mooy mazhabu borom xam-xam yépp rahmatullah alayhi illaa bam des maa li nga xam ne xakaahu nettali na ko al qadi iyad daal imaam imaam an-Nawawi yaa na ne moom moom moom xanaa léppam te imaam al-Qaadi Iyaad la ko jox waaw parce que bi muy saraa kii bi su Sahih Muslim téere de référence bi nga xam ne ci la doon sukkandikoo ci mooy moo doon kii wam mooy téere imaam al-Qaadi Iyaad bi <laughs> voilà Ikmaalul Mu'lim <laughs> voilà léegi parce que imaam al-Maaziri moo bind al-Mu'lim taalibeem bi di imaam al-Qaadi Iyaad ñëw bind ikmalul mu'allim mottali li sëriñam bi defoon sarabo day mel ni takmila bu a cheikh Muhammad Taqi al-Usmani yi mooy pakistanais boobu mu ngi dund ba léegi bi ñu doon gis fan yi yëpp <laughs> pakistan bu garaaw la <laughs> mufti la sax <laughs> non ak a garaaw mu ngi fii mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi pakistan moom par exemple moom ak takmila téeréem bi tudd moom itam lu mel noonu la quoi rahimahullah léegi euh, mu ne wa hafizahu kon mu ne euh, imaam an-Nawawi mu ne ba mu des li imaam al-Qaadi Iyaad wax daal di koy nettali an ba'd al-ulamaa ci lenn boroom xam-xam anna an-nahya xaasun fi masjidi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ doon wax li qawlihi fi ba'd riwaayaati Muslim falaa yaqrabanna masjidanaa mu ne ba mu des ñi nga xam ne mooy jàkk yëpp lañ na tereew ku lekk yi ba des benn wax boo xam ne imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah nettali na ko ci leen ci boroom xam-xam yi naan noo loolu ba mu jàkkaay Yonent sallallahu alayhi la parce que riwaay yi imaam muslim yenn yi comme niñ ko gisee fii naan masjidanaa moom la imaamu Nawawi naan ah ah falaa yaqrabanna masjidanaa après moo tax wax naa la ci riwaay bi mu indi wa fii riwaayatin li muslim masaajidanaa ngir war na ne non c'est pas pour le que la mosquée de Médine ala saakini afdalu salaatu wassalaam non loolu moom gis nañ ko sànq tax eh, taxrij bi que loolu moom dëgëru c'est pas jagle Médinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam Abdullah ndax gis nañ fala yaqrabanna al masajid ak masajida suñu jàkka yi loolu benn la <laughs> waaw te gis nañ ne non seulement bul jege jàkka yi man akala bu mu jege suñu jàkka yi jàkka yi lu ñu fay def lu gën a mooy julli moo tax moo tax yeneen yi mu ne mu mu mooy bu sëy na anas man akala min hadhihi fala yaqrabanna wala yusalliyanna ma'ana ku lekk ci yii nii garab gi moom bu non seulement bu mu ñu jege loolu mooy lan ndax yoneen saa sax lu bari ci jàkk ji lay ne te bul jege te bul julleen ñun waaw mooy loolu waaw mooy bul julleen ñun kon loolu dañ ciy xame ne loolu la ok waaw moo tax léegi nag léegi nag wax ji mooy waa mais attends parce que kat julli fu nit ñi dajaloo yoneen saa saam da mu daje bu bu mu julli bu mu ñu daj bu mu bu jege te bu mu julli ñun imaamul xaafis na xajar ne benn am na benn laaj nag mu ne walaysa fi hada taqyidu nahyi bil masjid parce que xam nga ne ne bu mu jege wala <laughs> yaqrabu masaajidana waa mais lool kon mooy jàkkay kese la par exemple li bëgg a wax foofu mu ne lii nii tënkuñu ko ci jàkka kese mu ne fa yustadallu fa yustadallu bi bi umumihi ala ilhaq al masajid al majami' bil masajid ka ka musalla al eid wal janaza wa makan al walima wa qad alhaqaha ba'duhum bil qiyas wal tamassuk bi hadha al umum awla waaw mu ne lii nag jag jagloowul jàkka yi rek de mais fépp foo xam ne dañ fay jullee comme xam nga julli eid julli eid bon léegi boo demee Médina mu ñuy jullee fu ñuy jullee eid ayib bi fu ñu koy jullee ci jumaa yeneen saa sax mais yeneen saa sax ma su lu jullee ayib bi ci biir jumaa ma ci biir jàkkaam mukk jullee <laughs> ayib gis nga fi ñu def masjidu Xamaama di mosquée boobu bari ay picc rek ci kaw picc yi fees fa dell ak ci suuf côté boobu bokk na parce que bërëb yooyu la woon quoi c'est pas exactement foofu tout le temps tout le temps mais mooy foofu ñu def masjidul euh, Xamaama masjidu Abu Bakr masjidu Ali masjidu Omar foofu noonu. Euh, radiyallahu anhum foofu noonu bërëb yooyu noonu la yeneen saa sam doon jullee day génn gis nga jàkka ji te jàkka ji boo demee mooy boo duggee jàkkaay yeneen saa fi ñu def kii yu bële yi foofu mooy euh, yi mooy foofu la ist saa sam ni tolloon jamonoom foofu foofu la tollu leneen lépp extension la waaw mooy boo ñëwee fi ñu bind juste turu saxaaba yi. foofu la jeexe woon bind ci kaw walla bind turu Seyna euh, kii al-Hasan Ali Seyna Abu Bakr Seyna Ali ibn Abi Talib Seyna Abu Hurayra Seyna al-Hasan Ali yooyu noonu ci kaw foofu foofu noonu fala moske bi yem moo boo bii dañ ko def ay ay ay lampe yu ci biir fi imam yi nekk ak rawda beeg yooyu yëpp foofu la yemoon léegi foofu moom yoneen saa sam doonu foon jullee ay ay doon dem fi côté Ramama côté yooyu bërëb yooyu fa la doon jullee léegi nag wax ji mooy bu dee ñoo xam ne ñoom loolu ñu ngi koy def ba pare ba léegi am na ñoo xam ne noonu lañu ñuy def dañuy jël benn terrain bu yaatu par it fa la ñuy jullee loolu nag sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn waaye lu tax ñii di tëj jumaa yi alors que Makka ak Medina waaw Makka Makka ci ci jumaa ji lañ ko jullee parce que Makka foofu moo fa gën a yaatu te tamit Kaaba ji noonu quoi mais bu dee Medina tamit léegi bon amuñ feneen foofu moo fa gën léegi c'est comme <laughs> mais yoneen saa sax doonu loon julli ayit foofu léegi wax ni mooy waa léegi bu dee fi nga xam ne dañ ñu fay julli ayit hmm? ñu koy woowe musalla ndax foofu noonu ramaama fi mu nekk ak yooyu musalla lañ ko doon ak fi nga xam ne dañ fay baawa baaw naan di ñaan yàlla di julli di ñaan yàlla ngir mu taw waaye wu mel noonu est bu boobaa wala fi ñuy jullee néew yi néew yi tamit fi koy neen saa saam doon jullee mooy bon doon jullee mas na jullee néew ci jàkka ji parce que keroog bi sayyidatu Aisha ne sayna Sa'd ibn Abi Waqqas génn àddina radiyallahu anhu mu naan mu bëggoon ñu indi néewam ci jàkka ji ngir ñoom ñu mën koo jullee am ñoo xam ne affaire bi daa bizarre ci ñoom quoi mu ne yéen yéen a gaaw a fàtte rek euh, Sahl ibn Hunayf ah du parce que Sahl ibn Euh, wala mbokkam ni mais moom julleewu yoneen saa sam julleewu ko lu dul jàkka ji parce que lu ibn Hunayf c'est après xam nga keroog ñuy gis bi ñuy gis euh, kii bi euh, wàllu image yi que ne Sahl ibn Hunayf moo ñëwoon seet ci Abu Abu Abu Abu Talha loolu moom dund na ba boobu quoi mais mbokkam mi bu ma juumu moom la Seydina Sayyidatu sa doon wax naan moom mais euh, yonent bi alayhi salaatu salaam julleewu ko woon mais du sa sa parce que Sahl ibn Hunayf euh, jamonoy Seydina Ali ibn bi Talib wala après la génn na mais daal am na ku Seydina Sayyidatu Aïsha doon wax ne moom eh, mais moom julleewuñu ko yonent saa saam julleewu ko lu dul ci jàkka ji mais à général fi nga xamante ne nii euh, fa lañ ko doon jullee mooy mooy ci mooy mooy. Eh, dafa amoon foo xamante ne moom lañ doon jullee fi nga xam ne mooy eh, néew yi